fa yaqulu al-imaamu al-haafidu Muhyiddin Abu Zakariya Yahya ibnu Sharaf an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shaafi'iyu rahimahullahu ta'aala fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati wa salaam fi al-baab as-saadis wal-xamsiin wa an abii abdillahi jaabir ibn abdillahi radiyallahu anhumaa annahu qaala ba'asanaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ammara alaynaa abaa ubaydata radiyallahu anhu natalaqqaa 'iiran li quraysh wa zawwadanaa jiraaban min tamrin lam yajid lanaa ghayrahu fa kaana abuu ubaydata yu'tiinaa tamratan tamratan qaala fa qultu kayfa kuntum tasna'uuna bihaa qaala namassuhaa kamaa yamassu as-sabiyyu thumma nashrabu 'alayhaa mina al-maa' fatakfiina yawmanaa ilal layl wa kunnaa nadribu bi'isiyyinaa al-xabat summa nabulluhu bilmaa'i fana'kuluhu qaala wantalaqnaa calaa saaxilil bahri farufica lanaa calaa saaxilil bahri kahay'atil katiibid daxm fa ataynaahu fa idaa hiya daabbatun tud'aa al-anbar qaala qaala abuu ubaydata radiyallaahu anhu mayta summa qaala laa bal nahnu rusulu rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam wa fii sabiilillaahi wa qad idturrirtum fakuluu qaala fa aqamna alayhi shahran wa nahnu salaasu mi'a hatta saminna qaala wa laqad ra'aytunaa naqtarifu min waqbi aynihi bilqilaali ad-duhn wa naqtati'u minhu al-fidara kas-sawr aw kaqadri as-sawr falaqad akhadha minnaa abuu ubaydata radiyallaahu anhu salaasata ashara rajulan fa aq'adahum fi waqbi 'aynihi wa akhadha dila'an min adla'ihi fa aqamaha thumma rahala a'zama ba'irin ma'na famarra min tahtiha وتزودنا من لحمه وشايقه فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال huwa rizqun axrajahu allahu lakum fahal ma'akum min lahmihi shay'un fatut'imuuna qaala fa-arsalnaa ilaa rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam minhu fa-akala rawaahu muslimun rahimahullaahu ta'aalaa al-jiraab wi'aa'un min jildin ma'ruuf wa huwa bi kasri al-jiim wa fathihaa wal kasru afsah qawluhu namassahaa bi fathi al-miim wal xabat waraqu shajarin ma'ruuf ta'kuluhu al-ibil wal kasiib at-tallu min ar-raml wal waqb bi fathi al-waawi wa iskaani al-qaaf wa ba'dahaa baa'un muwahhada wa hiya nuqratu al-'ayn wal qilal al jiraar wal fidar bi kasri al faa'i wa fathi daal al qitaa' rahala al ba'iir bi taxfiif al haa ay ja'ala alayhi ar rahl wal washaa'iq bi shiin al mu'jamati wal qaaf al lahm alladii quti'a li yuqaddad wallahu a'lam voilà waaw gudd de ana hésité woon na ah est-ce dañ koy jàngam déet waaw waaw kii bii nii hadis bii nii démb lañ ko defoon mais bon euh, un bi lañ yemoon waaye bo daa bari woon ay kaddu yu bari ci wet gi moo tax moo tax ñu ñu ne dañ koy defaat <laughs> waaw kaddu yi nag kaddu yi lay lépp jëm ci xadiis bi waaye comme que mii nuñu euh, sharab yi nii muy demee noonu parce que da doon wax dañ doon wax am suñu benn yaay boo xam ne euh, day sa affaire yi da ko ñor bu baax affaire xadiis <laughs> waaw eh, day da ngay wax après moom bu amee lu mu laaj mu laaj ci biir waaw am tamit yu mu kii ci biir Euh, ma gis ne euh, amaana <laughs> ñu dugal loolu noonu du lu gën <laughs> waaw ma nañ ko defaat rek <laughs> waaw waaw moom waaw naa ku masoor a déglu yenn ci suñu am na tafsir yu ñu doon def euh, en quatre-vingt-quatorze deux en quatre-vingt-quatorze waaw deux mille quatorze deux mille quatorze waaw jàppuloon kon suñu yaay joo jële ci wàllu alxuraan mais du même personne bi nag keneen la waaw comme ni doon demee noonu nga xam ne da doon am ay discussion ay wax doone lépp ci biir affaire bi léeg-léeg mu laaj laaj yoo xam ne day xaw a euh, kii waaye loolu lépp euh, mais boobu comme que noonu lañ ko tàmbalee woon amul problème mais bi dañu ne ah après la xalaataat ne mooy lii te naa ko defaat rek <laughs> waaw te fichier boobu ñu <laughs> garder ko pour leneen <laughs> alhamdulillah kon. <laughs> walillahi alhamdu wal minna moo tax ñu koy jëlaat nii kon mu ne muy hadis kon ñu ngi ci li nga xamante ne mooy euh, buntu numéro euh, cinquante six waaw euh, muy garab ci tool bi li nga xam ne mooy juróom fukk ak fukk ak benn di wax ci ngëneelu xiif ak mettitu dund ba num jeexe ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ hadis numéro cinq cent dix-sept nekkoon xadis sayyidina Abu Umaama Iyaas ibn Sa'laba al-Ansaari al-Haarisi radiyallahu anhu annahu qaala zakara ashaabu rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam yawmahu indahu ad-dunyaa ba nu ñu jeex walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bii di xadis sayyidina Jaabir muy xadis bu gudd radiyallahu ta'aala anhu wa ardaahu eh, mu ne wa an abi abdillah al-imaam al-Nawawi rahimahullah mu ne wa an abi abdillah mu ne te ñu ngi jële ci abi abdillah nan la tuddoon mu ne jabir ibn abdillah di jabir di doomi abdillah ibn amr ibn haram muy jabir ibn abdillah ah, ibn amr ibn haram radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ibn shahid ba ibn abdillah lañu njëkk faat keroog ci ghazwat uhud radiyallahu anhu wa ardaah kon seyna jabir mooy Abu Abdillah ah, loolu mooy eh, eh, eh, li Imaam An-Nawawi wax waaye dañ koy wax it en même temps Abu Abdirrahman ñii ne non Abu Muhammad la loolu lépp ah, loolu la mais Abu Abdillah mooy bi gën a am ñu na Abdu Abu Abdirrahman ñi ne Abu Muhammad al-Khazraji bokkoon ci waa Banu a ci waa Khazraj radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee na ba'athana daf ñoo yebal waaw rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mooy dañoo yebal ci benn ah euh, euh, xare boo xam ne moom demul mooy sariya voilà loolu la ñuy woowee sariya sariya mooy loo xamante ne ni yonent bi alayhi salatu wasalaam day yeble détachement ci armée boo xam ne kanta moom demul ñu ne nag dañoo yebal ñun yonent bi alayhi salatu wasalaam ñaata lañu woon loolu imaamu muslim ci euh, li ñu jàng sànq boo dégloo di nga ko ci di ko ci dégg voilà mooy loolu ni lañ koy subir ñu bari lañ ay ay ay ay mooy pas benn cent voilà <laughs> léegi mu ne kon da leen a yebal wa amara alayna aba ubayda radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa nag bam ñu yebalee mu def mu ki nga xam ne mooy abu ubayda muy aba ubayda ah, Aamir ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala anhu wa arda saxaaba bi nga xam ne bu siiw la ah bokk ci ñi nga xamante ne ñoo njëkk a dugg ci lislaam bokk ci ñi nga xam ne ñoo gën a màgg ci saxaabaay Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci al-ashara al-mubashshirina bil janna waaw moom foofee fa la bokk moom Seydina Abu Ubayda ci ñoom la bokk radiyallahu ta'ala anhu wa arda léegi nag moom la defoon mu jiite lan moo doon objectif bi parce que ah boo yónnee armée xanaa dina war a am am na lu tax mu ne natalaqa iran li Quraysh waaw mu ne natalaqa dañ doon dem di dabi iran benn njëg li Quraysh ndax Quraysh ngir Quraysh mooy benn eh, eh, njëggum Quraysh caravane Quraysh la yeneen way saa saa bëggoon ñu dem dab ko nangu ko intercepté ko waaw lii nii nag nañ taxaw tuuti waa lii moo doon ban xew-xew xam nga euh, boo déggee di ñuy jàngalee imaamul Nawawi mu ngi ne rawaahu Muslim rahimahullah mais hadith bi manoon na ne muttafaqun alayhi la parce que al imaamul Bukhari rahimahullah na ko waaw même bu dee am na terme yu ñu wutale mais même xew-xew bi la même xew-xew bi la Seydina Jaabir nettali ko da imaamul Bukhari indi na ko ci bërëb yu bari waaye ngir lijjanti ban xare la woon mu ngi ko indi ci baab ci kitaabul maghazi <clears throat> téere bi nga xam ne ci saxiix bi moom la def ci wàllu xare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baabu ghazwatu say baabun baabun ghazwatu siifil bahr wa hum yatalaqawna 'ayran li quraysh wa amiruhum abu ubayda voilà mu ne lii de mooy xare baabu buntu baa wala baabun ghazwatu di wax ci xare siifil bahr voilà mooy siiful bahr mooy saaxilul bahr mooy ca tafes tafes ga waaw mooy saaxilul bahr foofu la amee woon wuhum fa lañ demoon ñoom lan moo leen taxoon a jóg yatalaqaw na ñu ngi doon dem ngir intercepter ngir dabi jàpp iran am njëgg ab caravane bu mag li Quraysh yoo xam ne waa di waa makkatal mukarrama zaadaha allahu sharafa ñoom ñoo ko moomoon wa amiruhum te ka leen jiite woon mooy abu ubayda di abu ubayda amir ibn al-jarrah radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah léegi lii nii mooy léegi nag euh, mooy lii la ku mel ni euh, <coughs> al imaamu ibn Sa'd rahimahullah az-Zuhri ak ñu mel ni moom dane lii nii mu ngi xewe woon en fait ah, lii yonent way saa salaam ñoom ñii sariya bi ci waa Juhayna la leen yónni woon waaye ñu dem ci tefes ga waaw waaye bañ fa jógee ab xare amul te lool mu ngi amoon lan ci rajab sanata samaan weeru rajab comme weer yi ñu nekk waaw <laughs> rajab sanata samaanin li nga xam ne moo doon huitième année bi juróom-ñetteelu année bi ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi nag léegi mais sauf wax ji day xaw am problème mais ku même ku même bu dee ne ku mel imaamul hafiz ibn hajar al asqalani bon yii taxawoon nañ ci ah ci siira bi yaataloon nañ affaire bi mais bon dañuy wax ni bon parce que dañu tudd affaire bi doo too tax ah fay dama di rien du tout <laughs> ah <laughs> al hafiz ibn hajar rahimahullahu taala mu ne nag ah wax ji imam ibn Sa'd ku mel ni wow wax de ah wutewul ak li nekk ci saxiix bi ndax man na yeena boole mooy lan kën ñoom dañoo demoon ah, doon intercepter yi doon jàppi doon dabi njëggum waa Quraysh caravane Quraysh en même temps ñu demoon bi muy euh, di ngir dalaale ci benn quartier ci benn ay ñoñ ñoo xamante ne ci waa Juhayna la bokk mu ne lii nii lu mën a nekk la moo tax lii imaam Ibn Sa'd wax wutewul ak du du du wuteeg lii waaw ndax mooy kon une pierre deux coups yonent bay saa saa dalee na yónni dëgg la ngir ñu dem dabi njëggum Quraysh mais jaaraale ci waa euh, benn quartier ci waa Juhayna yoo xam ne ñu ngi doon defu caay-caay léegi nag imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne lii li koy dëgëral euh, mooy euh, imaam Muslim soroon a jël Seydina Jaabir mu ne yonent bay saa saa dañoo yónni ci ardu Juhayna voilà mu tudd lii nii waaye waaye wax ji mooy sauf que même moom ci boppam wax na ko ne problème bi mooy sauf que bi mu ne dañoo dem ngir intercepter ji euh, euh, kiiwu Quraysh quoi <laughs> caravane Quraysh njëggum Quraysh dañ dem ngir dabi ko nangu ko nan lay amee ci huitième année bi alors que yow huitième année bi xanaa da ngaa fàtte ne Hudaybiya amoon na ci sixième année bi juróom-benneeru année bi ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaa fay a tadri ma mal Hudaybiya <laughs> ah al Hudaybiya maa un <laughs> ndox la bu nekk benn teen bu ne woon ca biti mag yonent bi alayhi salaam keroog bi nga xam ne ci la gént géntam gu siiw ba wax saxaaba mi ne dafa gis boppam muy muy muy muy umra yëgal ko saxaaba yi yëgal ko jullit ñi nga xam ne ñoo nekk ci bawaad yi ci baad yeeg àll beeg yooyu ngir ñu daje ñëw. ñu ànd dem umra ji makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima ñu dem ba ca benn bërëb buñ naan Hudaybiya waa Makka ne leen du ngeen fi dugg ba jox seen accord yu dëng yoo yële nga xam ne dañ ne ko woon ren moom doo fi ñëw da ngay rek ay way jóge na rek daal di ñëw bëgg a umra sans que jot ci suñu avant suñu ndigal lu jiitu doo fi dugg ñu def ay accord yu dëng yoo xam ne Suhayl ibn Amr moo doon kilifaay waa Makka ya waa Makka délégué woon ci gàttal moom moo def accords yeeg yonent tubaab saa saa muy accords yoo xam ne ci biti nii waa Makka daal la favoriser mais yonent tubaab saa saa ne baax na nangu nañ ba saxaaba yu bari meroon ñoom Seydina Omar ñoom Seydina Ali ibn Abi Talib ñu bari bari bari radiyallahu ta'ala anhum waaye yonent tubaab saa saa ne nañ leen def nii nañ ko nangu dix ans de paix fukki at ci jàmm. waaw waaye nag sauf que képp ku jóge ci jullit ñi ñëw ci waa Makka dañ koy jàpp duñ ko delloo yonent bay saa saam mais ku jóge ci waa ci yonent bay saa saam dem ci waa Makka hein euh, kenn du ko delloo ak yu mel noonu yoo xam ne yu bari lañ ak prisonniers yi ñu jàpp fii nii ainsi de suite ak yooyu yi waa Makka doon toroxal ak yooyu ak yeneen ak yeneen ak seen alliés yi bu ko defee ku nekk rek ki nekk sa allié ànd ak yow ba ni nga xam ne waa Xuzaa ànd ak yonent bi alayhi salaam waa Banu Bakr ànd ak waa Quraysh ak loolu bañ dem ne kon fukki at du fee jamono jooju lañ ñëw loolu ci juróom benneelu at mi la alors fii nan la mën a waxee imaam Ibn Sa'd lii mu wax lool nan la mën a dëppoowe muy lii te lii nee moom mu ngi am ci eh, rahimahullah ci huitième année bi ah juróomi at gi ak ñett ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñu dem di intercepter ji riira Quraysh loolu man la mën a nekke loolu mënu la nekk soog ko imaam al-Hafiz rahimahullahu <laughs> nee na <laughs> mu ne ah lii nag problème la kon nag lii nii hadis bii nekk ci sahihul Muslim sahih imaamul Bukhari bu imaam Jaabir bii ñu nekk kon daal lii buñ gisee nii ci biti li muy wane kon mooy que lii dafa nekkoon avant sixième année bi wala ci sixième année bi ci juróom-benneelu at waaye laata. accord yi yonent way saasaam di dem Hudaybiya ta fala euh, bay'atu ridwaan amee woon laqad radiyallahu anil mu'miniina iz yubaayi'uunaka tahta ash-shajara mu ngi amoon ci Hudaybiya la woon waaw foofule ke borom bi muy euh, jaayante nga xam ne ca la ñoo ñëpp tuufe seen gërëm ba yonent way saasaam ne laa yalijul naar man baaya'a tahta ash-shajara inshaa Allah waaw ne kenn du dugg safara koo xamante ne jaayante na ak man ci suufu garab gi allahu akbar waa Hudaybiya waaw radiyallahu anhu ba borom bi ne gërëm naa leen waaw laqad radiyallahu borom bi gërëm la anil mu'minina ca way ngëm yàlla id keroog ba nga xam ne yubayi'unaka ñu ngi lay jaayante yow yonent way sa sam tahta shajara ca garab gane woon foofule waaw allahu akbar te suy naa war daggoon ko ngir bañ diine ji nekk diine siyaar comme niñ ko fi waxa woon <laughs> allahu akbar <laughs> léegi mooy kon mu ne imaamul xaafis ibn Hajar mu ne kon lii kat hadith bii kon day wane ne li leer daal mooy kon manu nekk huitième année bi ko kon sixième année bi la avant sixième année bi juróom-benneelu at bi la sariya bi amoon wala ci sixième année bi mais laata yore tamit saa saa bi dem Hudaybiya léegi nag sauf que imaam al-Hafiz rahimahullah après daa daa wax lu xaw a tumuranke <laughs> ah <laughs> mu ne naa waaw c'est possible que ne lii mu ne mu ne naka la qa'iran li Quraysh nekkul woon li muharabatihim laysa li muharabati li muharabatihim li hizbihim min <laughs> mu ne ah waaye nag yenu na ne possible que ne jullit ñi affaire yeneen traité sàmm dafa yónni woon armée bii ngir ñu dem pas ngir dali njëkkum Quraysh caravane bi nangu ko de <laughs> waaye ngir di leen surveiller. di leen non di leen di leen aar ci tribu yu graaw yi nga xam ne manoon nañoo dal ci waa Quraysh bii na waaw mais xam nga loolu yow fan nga gis jullit ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam yónni aar man di di di defar di di di aar ay yéefar yoo xam ne waa Quraysh te ñoom ñu a ko seen bopp <laughs> waa Quraysh sa waay combien de temps lañ mën a lañ doon lañ doon commerce waaw te amoon nañu ay ay accord ak waa Juhayna ñoom bul fàtte ne Abu Jahl sariya bi. yonent bi saa saam yónnee woon euh, bi mu njëkk a yónnee am nañu ne boobu la bon tuddoon nañ ko fi am ñu ne non non bu bu Ubayda ibn al-Harith ibn al-Muttalib boobu moo jiitu waaw xam nga loolu ay wax la mooy li imaam Ibn Isaaq ne woon li Hamzatin aqada al-Muxtaaru alwiyatan ah Ubaydatin summa Sa'din daygamil Buhami loolu noonu imaam Ibn Isaaq bi muy tudd sariya yi da ne euh, bu Seyna Abu Ubayda la njëkk a tudd moom man Abu Ubayda Abu Ubayda mii moo tax may wax Ubayda ibn al-Harith mooy ki njëkk a faat Badar keroog ci jullit ñi waaw ñoom la Yonent bay saa saam ne woon jógal Ubay eh, eh, qum ya Ubayda ibn al-Harith qum ya Hamza wa qum ya Ali waaw bi muy tànn ñi war a dem koora koora ki nga xam ne moo Utba ibn Rabi'a Shayba ibn Rabi'a al-Walid ibn Utba ibn Rabi'a ñett ñooñ la tànnoon ñépp ji ay njabootam alayhi salatu wassalam Ubayda boobu ibn al-Harith ibn al-Muttalib mooy Muttalib bi ñuy dàkkantele Abdul Muttalib naan jaabu Muttalib mooy maamu ala euh, Ubayda bi waaw frère Hashim la woon <laughs> waaw moom moo jaaroon Medina jóge woon Sham euh, fekk euh, ta Yasrib ah, Abdul Muttalib baayam Hashim dafa teel a génn àddina moom bu nekk ndaw ñu yóbbu ko gone ñu yóbbu ko ca ca nijaayam ya waxoon nañ la moom ci waa banu Ali ibn Najjar bul fàtte maa bul fàtte loolu sax du fii <laughs> waa kay xam nga waxoon nañ ko ci siira bi mais def nañ mooy li ma la doon wax fay yëgalu ma la ko de <laughs> li ma la doon wax keroog biñ gisee li imaamul Buxaari doon wax ma lii nag lu amaam solo la maa ngi ci doon xalaat tey ci suba nii rek yàggul léegi rek sànq euh, euh, bu ñi nga xam dañuy dem Makka <coughs> ak Medina ah zaadaha Allahu tashrifan wa takriman ci Medina di dem Medina ala saakina afdalu salaatu wassalaam bëgg xamaale yenn bërëb yi di jaar-jaar <coughs> yonent bi saa saa baaxoon na ñu xool siira bi naan ko demal ci siira bi rek loolu loolu dafa vague quoi li gënoon mooy yombal yaa ngi fàttali ko loolu bashiru ah voilà fàttali yeneen ndax yonent bi saa saa li waxoon ne dee leen dee leen yombal hmm, dee leen tabu leen dawloo nit ñi waale yassiru de leen yombal wala ak siru bu leen jafeel loolu baaxoon na léegi nii soit ñu dagg fichier yooyu boole leen foo xamante ne nii soo comme ni wolof yi dañ ko tuddee buñ fa demee kullu ziyaara loolu laa dégg ñu koy wooyu nee naa la loolu kàddu googu bu ma ko yëgee yàggut voilà ci tabaski ji weesu ak yi weesu laa dégg nit ñi di ko wax nan ma su ma koo xam noonu lañ koy woowe na ne loolu baaxoon nag boole ko foo xam ne eh, ci yoo xam ne ku soxla dem foofu da ngay xam ne ah. voilà jàkkaay yonent waaye saa saam lii mooy historique comme nii lañ ko tabaxe woon waaw mais Quba yi ba mu ñëwee di dugg Medina fam daloon ci <coughs> waa Quba mosquée Quba bi lan mooy kiiwam ak ngëneelam waaye mos mos masjidu yawmul jumaa bi nga xam ne fa lu njëkk jullee ajjuma ci waa di raanu naa ci waa Banu Salim <coughs> ibn Awf radiyallahu anhum ak ni mu kiiwee ba ni mu tabaxi jàkkaam ji waaye boo paree loolu al almeer yi al baqiya lan mooy historique am ak lan moo fa ki loolu mu xam ko nit ki xam loolu waaye it mu xam qiblatayn masjidul qiblatayn yi nga xam ne ñaari qibla yi nga xam ne saxaaba yi dañ doon julli radiyallahu anhum hmm? mooy loolu après ñu wa ñu yëg ñu yëgal leen ne eh, soppi nañ xibla bi ñu tourné imam bi tourné ñaari topp ci eh, jigéen ñi féete ca mujj nekk ca gannaaw fa imam ba taxawoon imam bi nekk fabalaasu jigéen ñi ñu tudde ko masjidul xibla tey ca ñu wax waa ba banu xaarisa ak yeneen wax yi nga xam ne ñoo ci am loolu noonu par exemple xam nga maa ngi ko wax loolu finalement dama koo def damaa tega ni mbir yi ne waaye Uhud tamit ak gaaru Hira ak li nga xam ne mooy jabalu Sawr muy gaaru euh, fële euh, gaaru Hira euh, ak mu nekk ci jabalu nuur ak jabalu sawr nga xam ne yonent bi saa salaam mooy fa wàcc wahyu bi wàcc voilà mooy fa wahyu bi wàccoon fa ko iqra iqra Seydina Jibril ñëwee naan ko iqra ah mu naan waa ana bi qaari ba ni mu ñaan ko jàngal mu ne ko man du ma kat ba mu jeexee waaye ak jabalu sawr nga xam ne keroog bi ñuy gàddaay. mook Seydina Abu Bakr radiyallahu ma ca suufu Makka ca sud montagne bi nekk foofu nga xam ne dañoo duggoon ci benn porox ndoll ci montagne boobu la ji euh, jabalu sawr di gaaru sawr ñetti guddi kama fa kamana fiihi salaasa layaal kama qaalat as-sayyidatu Aisha wal hadith mu ngi yi loolu par exemple def ko pare naa ci <laughs> loolu daal alhamdu wal minna yëgalu ma ko fay dama koo taftalee waaw finalement nag nekkoon doon dagg fichier yi fi ne kii ba ba mu badar bi kese laa jël conférence bi ñu ci mujjoon def ci koor bi loolu laa jël bi ñuy wax ci wàllu badar xeeru xeexu badar loolu laa dagg Uhud dama ko reprendre ak waaw présenter Uhud ci biir est-ce que Uhud mooy montagne bi seenu montagne bi takkaloo noonu ca kaw lañ ñëwoon wala daa am montagne bi noonu ci suuf yooyu yëpp expliquer nañ ko foofu ak résumé waat xare bi ci lu gàtt waaw loo xamante ne nii moom après bon dugal nañ ko kañ jémb ci biib biib <laughs> waaw li ñu déggul wolof naan démb ci guddi waaw mooy euh, euh, tudde ko kullu ziyaar waaw kullu ziyaar comme comme wolof yi loolu la ñu xam ñu tudde ko kullu ziyaar <laughs> voilà mu ngi noonu waaw loolu euh, par exemple <clears throat> loolu laa doon jaawale que ne doon wax naan loolu waxoon nañ non mooy ñu ngi doon wax ne Seydina Abu Ubayda loolu lañ doon wax ne mooy Juhayna wala loolu naa la lu fil de xamatuma lan lañ doon wax ah <clears throat> mooy mooy que xare bi euh, bon que ne euh, lii nii siiful baxar que ne waa Quraysh lañ doon euh, lañ doon aar dama ne loolu loolu loolu dafa sori waaw ndax yonent bi saa salaam waaw waa Quraysh waaw kay Seydina Sariya bu Seydina Hamza. premier sariya imam ibn Isaaq walla ba mu koy wax rahimahullah <laughs> dane woon sariya Seydina Abu Ubayda la jëkk tudd mun Abu Ubayda pourquoi je dis tout le temps Abu Ubayda parce que c'est Abu Ubayda mi nekk ci hadith Seydina Jaabir bi radiyallahu anhu duñ benn te le Ubayda ibn al-Harith <laughs> waaw <clears throat> moom amul abu ci kanam moom la jëkk tudd ne sariya bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yónnee Ubayda ibn al-Harith bi mu ko tuddee ba pare te foofu mu ne waaye nag am nañu ne jële ci Seydina Hamza ne Seydina Hamza di nettali ne moom bosam moom lañ njëkk a yónni imaam Ibn Ishaq ne bu dee de wax jooju wér na ba ci Hamza mooy dëgg la ndax wax Hamza doonul woon wax lu du dëgg doonul wax lépp lu mu wax dëgg la woon kon <laughs> loolu mooy yow sariya boobu bu Seydina Hamza bi loolu lañ bëggoon a wax que ne euh, le fait que mu ne yonent bay saa saam dafa yónni ñii ngir ñu dem Euh, intercepté ji euh, to protégé li ko imaamul Hafiz Ibn Hajar bëgg kii ni mu wax noonu que lool loolu na maanaa que loolu laal laa ne wallaahu alam loolu day lool dafa xaw a invraisemblable loo xamante ni jàpp naa ne lool loolu loolu mënu la nekk noonu parce que taa Seyna Sariya bu Seyna Hamza ba mu génnee dafa daje benn njëgg boo xam ne bu Quraysh ndax ñoom la yeneen ñu dem ndax yàgg na ko def depuis bi udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa inna allaha la qadir waaw ni jox nañ digal ñi nga xamante ne dañ leen di tooñ di leen bunduxataal di leen duma ci Makka ba yooyu waaw ba pare di leen menacer fi ñu nekk fii seen daara hijratihim fii ñu gàddaay si borom bi jox na leen digal que ne ñoom dañ leen a tooñ te borom bi nag ngir dimbali leen ku ko man la te ku koy def la yonent bay saa saam commencé ci la doon génnal boppam ci ay abwa buwaatun ushayrun thumma ghazwatu safwan waaw abwa mu génnoon yu mel noonu ci la commencé léegi bu déggatee ne am na njëggum Quraysh karabaanu Quraysh nga xam ne seen yoon moo doon Yasrib lañ doon jaar Medina lañ doon jaar waaye dal xel jël alalu nit ñi ndax ku jógewoon Makka ci saxaaba yi daal dinañ lay ah, exproprier waaw nangu sa alal lañ doon def boole seen moomeel ba pare jël alal jooju boole seen bos dem di ci commerce ba pare di jaar yow fa nga daw làqu ñuy jaar sa wet yonent way saa saam borom bi jox leen ndigal ci loolee léegi saa bu déggatee que ne am na njëggum Quraysh muy war a traversé mu moom suwaa mu génnal boppam wala mu yónnee ñoo xam ne ci saxaaba mi radiyallahu anhu ñuy dem nangu alal jax ndax seen alal lañ jël waaw léegi boobu noonu Seydina Hamza dafa dajeeg caravane waa Quraysh bi te Abu Jahl mu ngi woon ca caravane ba moo ko jiite woon waaye xeex jotuñu woon a xeex ndax ah, Majdi ibn Amr al-Juhani bokkoon ci waa Juhayna ñu koy wax ma ma Majdi ibn te la naan Makhshi ibn Amr ad-Damri al-Juhani ad-Damri moom moo doxoon seen diggante ndax dafa am alliance ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne dafa amoon alliance ak waa Quraysh moo dox seen digganteeg ñoom ba. xare amul keroog kon ñooñu nga ne ñooñu ñoom la ñuy protéger <laughs> te kilifa ak Juhayna moo moo doxoon seen diggante dañoo amoon alliance ak moom ba mu jëlin dem waa Quraysh wax wax ju ko euh, ju reewaneem gi wax naan ah maa ngi leen di mettre en garde ndax suñu caravane bi gis nga Muhammad ak. sahabaam yi wax wax yu ñaaw daal <laughs> waaw Abu Jahl rek waaw moom waxi riiraakoon la voilà mooy signalé nañ ñu su suñu alal bi gis nga fu ñu fay jaara ci ne ah yéen waa ma'shara Quraysh man Abul Hakam maa koy wax laa wax moom loolu la Abu Jahl ah <laughs> Abul Hakam loolu ko wax ko doon woo yeneen tooy sa sab tudde ko Abu Jahl waaw léegi hmm? Amr ibn Hisham la tuddoon ah Amr ibn Hisham waaw waaw attention de ndax mu ngi ñu ngi mel ni ñu xiif ñooñu <laughs> singali suñu alal yi kon nag def leen attention kon waa Juhayna na c'était pour dire que ñooñu amoon nañuy accord ak waa Quraysh kon naka la yonent bi saa saam di yónnee ñuy dem di aar te loolu sax di aar fan yonent bi saa saam loolu gisuñu fenn foo xam ne dafa yónnee armée di aaral ay yéeféer seen alal waaw surtout yéeféer yoo xamante ne ñooy waa Quraysh waa Quraysh am kattanu lool depuis quand lañ def rek la ta shita wa wa say di jaar te yooyu xam nga ne seen route commerciale yi ña fa ngay jaar yëpp da ngay fexe neexoon ñoom waa Quraysh dañoo neexoo woon ak gaa yi waaw yooyu amoon nañu ko moo tax loolu wallahu taala alam gënul dëgër affaire bii daal lenn la mooy ghazwatu Sif baax bahr dafa xew avant Hudaybiya léegi nag kañ la xew dëgg-dëgg loolu euh, bon am na yuñ ci waxoon wallahu taala alam affaire bi sax fan na jël suñu taal <laughs>